du azima bu mag mag wa muubiqa bakkaar bu mag la bu rëy rëy boo xam ne day naq boroom sawara walakin waaye nag laa yukaffaru bi hadha al kadhib ket ne waa joo xam ne daa naral yonent saa saa waa est-ce dañ koy day nekk yéefér wala déet mu ne waaye nag kenn du ne waa ji yéefér la ndax nar boobu illaa an yastahilla lu dul mu daal di koy daganal waaw ne waa yow dara fii waaw loolu waxu waxu riir la ay waaj yi day naral yeneen saa salaam mu ne non man naraluma ko dama koy naraluma contre moom damay naral ngir moom waaw nga naan li fekk mooy façon wax yooyu di jéem philosophie loolu waxu réer la ak ku ko man di wax waaw ak ku ko man di wax yeneen saa salaam waxam dafa leer naññ waaw amul ay nu ngeen ko mën wëlbatee ay sëriñ diw ko wax ma ne sëriñ diw loolu bu waxam wuute waxu yeneen saa dañ koy teg neli waxu waxu yeneen saa du leer naññ boroom xam-xam yépp wax ci li muy wax nga gis benn kii toog ne wax li muy wax ñu naan waaw moom nee na kon loolu lan lan yeneen saa salaam wax leerul man kadaba alayya muta'ammida te taxawoon nañ ci la ci imaam al-Hafiz Ibn doon wax ñu naan mo man nag kadabtu ma kadabtu alayhi waaye kadabtu lahu man naralu ko waral ko waaye dama ko naral ngir mbirum baax yow looloo gën a garab kon da ngaa bëgg wax yow yeneen saa sam dafa soxla ku doya di ni yow ngir diine di jag walla iyaazu billaah kon mooy li ko yàlla jox des na doy ko waa ba yow ku mel ni yow yaa war a ñëw waral a nat affaire yi door a dox waaw daa jëf lu mu léegi kon mu ne euh, euh, euh, fekk waa ji daganalul nar waaw ku naral yeneen saa salaam duñ ñëw rek nga yéeféer mais bu dee da ñëw daganal na waaye yow lool bi lu dagan nga naan lan comme ñooñu loolu mooy problème ñi ñu yor xalaat yooyu naan man naraw ma waral ko dama koy naraw ngir mbir yu baax dama koy naraw ngir moom ndax kooku mu ngi daganal moom li ñuy def kooku la naan kooku naw ñu kii mu ne hada lii huwa al mashhur xam nga li gisoon nañ ko boobu dañuy gis hadith bi mu ne lii mooy li nga xam ne mooy li siiw min madahibil ulama ci jëmuwaayu mazhabu boroom xam-xam yi nga xawaay ci mbooloo yi mu ne waqaala lii ñuy waxoon nañ ko ash-shaykh Abu Muhammad al-Juwayni mooy ash-shaykh Abu Muhammad al-Juwayni waalidu imaamul haramayn bi sëriñ bi baayu imaamul haramayn hmm? Abul Maali baayam moom al-Juwayni min a'immati ashaabina bokk suñu jiitu ashaabina Shaafi'i moom moo ne. mooy baayu al imaam euh, al-Haramayni di al Muhammad al-Juwayni Abu Muhammad wa al-Juwayni rahimahullah alayhima moom moo ne yu kaffiru non képp bu ko waxal ci xadiis na saa saa lu dëgg kooku dañu tiif dañ koy yu kaffar wala yakfuru day nekk yéefar bi ta'ammudil kadhib yu kaffar man ko dañ koy atte atte yéefér wala yaqturu nit ci yéefér bi ta'ammudil kadhib ci tay gu mu tay di nar alayhi sallallahu alayhi wasallam di naral yoneen sallallahu alayhi wasallam mu ne lii nag xakaa imaamul haramayn an walidihi hadha al mathal mu ne imaamul haramayn ci boppam abul maali moom moo nettal lii ne ah ci sab ci baayam di abu muhammad al-juwayni wa annahu kaana yaqulu fii darsihi kathiran mu ne bari woon na lu ma doon dégg sama baay di wax lu bari ci jàngaleem man kadaba ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam amdan kafar wa uriqa dama waaw mu ne képp koo xam ne wala kuffir wa uriqa dama lépp day daal waxal ne yonent bi alayhi salaatu salaam lu du dëgg kooku day nekk yéefir xeet deretam tuur deretam dagan na dañ ko bu dee autorité yu yor l'islam foofu di ko doxal dañoo war a tuur deret waajoo fat léegi nag mu ne waaye wa da'afa imaamul xaramayni haadal qawl imaamul xaramayni newul ah saa bàyyi ko wax rek di boroom xam-xam bu mag moom mi ngi boroom xam-xam ay ta'assub yooyu façon fanatisme yooyu nga xam ne man daal fi ma bokk lu ñu wax looloo baax ki ma topp lu mu wax looloo baax même bu dee ne wuute na ijmaa u boroom xam-xam yi déet loolu du insaaf mais ñii ñooy boroom xam-xam dëgg-dëgg ah mu daal di doya dal nag wax ji haadal qawl wax ji mu nga xam ne bàyyi ma ko doon wax. wa qaala nii la ko waxe imaam an-Nawawi dana innahu lam yarahu li ahadin min min min al mu ne wax jii moom sama baay doon wax gisuma kenn ci suñu mbokk yi waa ahlu wax du Shafi'i daal ak tarfis la bu màgg goo xam ne ah saa baay da ko doon wax waaye nag mooy parce ba ci yéeféer nit dafa rëy loolu loolu loolu la voilà amul ah mais tegginoo gi nga war a tegginoo sa baay moom est ce que war ngaa wax mais bu waree leer doo leeral euh, diine yàlla parce sa baay wax loolu mooy lan <laughs> loolu mooy lan waaw loo xam ne wax joo xam ne day def ay nit ay yéeféer parce que sama baay ko doon wax te boroom xam-xam la man ma découvrir ne loolu wax la joo xam ne dëgëru ma bëgg koo saxal quand même parce que mooy sa baay moo tax mu ne loolu ah def def la la tarxiis la bu mag wa sawaabu liy dëgg maa qaddamnaahu anil jumhur wallahu a'lam mooy ne kii du nekk yéeféer fekk nekkul daa daganal wax ci ren saa saa bu dul noonu léegi nag mu ne summa inna imaam Nawawi di wax fii lu am solo xëy ko côté bii moo gën a tax nga xam ne gisuñu ko woon lu ñuy gis côté bële xadiis ba ba njëkkee yow man kadaba alayya muta'ammidan mu ne summa ginnaaw gi inna man kadaba ala rasulillah képp koo xam ne daan naral yonent saa sallam am daan tay ko fii xadiisin waaxidin ci benn xadiis kese fussiqa des na ko dekk kooku day nekk passé dañ nañ ko kaccoorloo waaw kooku mooy warul daf te dañuy delloo riwaayatuhu lépp lu mu nettali kulluha waaw lépp lu mu nettaleeti dañu koy delloo waaw dañu koy delloo waaw wa batala te day neen day rot dootul baax al ihtijaaju bi jamiiha lépp lu mu nettali kenn mën a ci di ci jeex na kenn dootul sukkandikoo falaw taaba waaye nag waa léegi bu waaj a tuubee nag parce que nit ah day def bàkkaar yu dellu falaw taaba bu leen ak tuub na waxasu nag mu rafet tawbatuhu ak tuubam mu ne faqad qaala léegi nag lii mooy masala bi waa léegi bu tuubee nag mooy nettali woon na ci leen saa sam loo xam ne ñépp découvrir nañ ni amul fayib waaye suuf ko waa ji tuub na ci quoi ba pare rafetal ak tuubam mu ne faqat qaala wax na jamaatun benn mbooloo min al ulama ci boroom xam-xam yi minhum bokk na ci ñoom Ahmad ibn Hanbal al imaam Ahmad ibn Hanbal mooy Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal jiir ba jiitu giiru Hanbali wa Abu Bakr al-Humaydi Cheikhul Bukhari di Abu Bakr al-Humaydi moom la jëkkandi xadiisam ci saxiix bi dëkkoon Makka al-Humaydi àndandoo imaamu Shaafi'i rahmatullah alayhi mu ne wa saahibu Shaafi'i te waaw moom la wax ni te nekkoon àndandoo suñu imaam bi imaamu Shaafi'i nekkoon sëriñ moom mi al-Humaydi mooy sëriñ imaamul Bukhari ñu njëkkandi xadiisam wa Abu Bakr rahmatullah alayhi ma ak al imaam Abu Bakr as-Sayrafi al imaam Abu Bakr as-Sayrafi min min fuqahaa ashaabinaa ci ash-Shaafi'iyyi bokk ci borom xam-xamu fiqh yi nga xam ne ci suñu mbokk yi ñun Shaafi'i mu ne ñoom ñii nee nañ wa ashaabul wujuuhi minhum bokk tamit ci ñi nga xam ne boroomu dayo lañu ci suñu mbokk yi Shaafi'i wa mutaqaddimiihim fil usuul wal furu' nekk ñi jiitu ci ñoom. ci wàllu suñu kenoy li nga xam ne mooy ci wàllu xam-xamu usul ak waaye mooy usulu diin ak usul yooyu nga xam ne côté tawhid bi waaye côté li nga xam ne mooy fiqh bi yooyu nekk ñi nga xam ne ñooñu nekk ci kaw moom kii nga xam ne di al imaam Abu Bakr as-Sayrafi ñoom ñii lan la ñu wax imaamu Ahmad imaam al-Humaydi sëriñ imaam al-Bukhari àndandoo imaam al-Shafi'i ak imaam Abu Bakr as-Sayrafi lañ wax laa tu'tharu tawbatuhu fii laa tu'tharu tawbatuhu fii daalik wala tuqbalu riwaayatuhu abada bal yuhkamu jarhuhu daa'ima voilà mu ne ñoom ñoom dañ ne nee bu tuubee sax kii moom bu tuubee ma ne tuubam googu du am benn effet laa wax waaw comme commence naa fen moom ci waxu yeneen saa san lu leer bañ découvrir ko kooku moom jeex na amul amul benn benn effet le fait que mu tuub na tuub na na rafet lool digganteem ak boromam la waaye kantaa ñun de toute façon dootuñu nangooti benn riwaayam lépp lu ma solooti abadan ba xaw kooku c'est fini waaw bal li am ba des dañuy dogu que kii moom mooy amul nuñ ko mën a seetaleeti dañ naan waa ji lépp lu mu nettaleeti tuub naag léegi nangam noog kooku day sax di continuer jam giñ koy jam ni waa ji ba xaw fekk mu ngi dugg mu ne wa aflaqa as-Sayrafi al-imaam as-Sayrafi moom daal di nay sax daal di joyal wa qaala mu ne kullu man asqatnaahu xabarahu min ahli an-naqli bi kadhib wajadnaahu alayhi lam na'udd li qabuulihi bi tawbatin tadharu bi tawbatin li qabuulihi bi tawbatin tadharu wa man da'afnaa naqlahu lam naj'alhu qawiyan ba'da zalik mu ne imaamu Sayrafi sax nee na képp koo xam ne rotal nañu ay xabaaram bokk ci ñuy toxal xadiis la ko waral parce da doon nar dañoo découvrir ne dafa nar kooku moom jeex na dootuñ nangooti dara dara dara dara ak même bu tuubee loolu amul benn effet waaw te képp koo xam ne jaar nga noon bañ na la yow wératoo wéroo ndax loolu kooku a nekk koo xam ne dinañ ko dëgëral ginnaaw gi mu ne wa dhalika mimma iftaraqat fihi riwaya wa shahada mu ne mu leeral mu ne loolu nag mooy li nga xam ne daf ci am wuute différence entre li nga xam ne dañ koy toxal di ko jële ci yonent bi ay saa saa ak seede bu dee seede mooy da ngay seede ah nit nangam fii def na ñi nangam war a seede mu ne loolu wuute na xam nga ci seede ki nga xam ne mooy dañu dafa seedalu lu noor waaye mu tuub ak loolu mu ne bu dee kooku man nañ ko bu mu rafetal tuub kooku mën nañ ko nangu waaye bu dee nag ci ko yoneen saa sallam loolu kenn du ko nangu Imaam An-Nawawi nag ginnaaw gi mu ne walam ara dalilan li madhabi haula man di gisuma benn tegtal buy dëgëral waxu ñii nii waaw seen wax bii moom laa gisul lan moo koy dëgëral way way yajuuzu an yuwajjah waaye nag mën nañ ko utal jëmuwaay bi anna dhalika ja'ala taghlidan wa zajran balighan 'an al-kadhib alayhi salaatu wa salaam li'idami mafsadatihi fa innahu yasiru shar'an mustamirran ila yawm al-qiyaamah bi khilaaf al-kadhib 'ala ghayrihi wa shahada waaw mu ne xanaa man nañu ne waaw amaa lañu tax ñu wax lii ñoom taral nii man moom gisuma seen dalil mais man nañ leen a utal ne ah xanaa di lii yoo tax que ne dañoo wax lool ngir wane taraayu ak gàj gi nit ñi bu jotale ci ñuy waxal yonent saa salaam lu amul ndax màggaayu mexe yu bon yi nga xam ne moom lay jur ndax boo nettalee ne yonent saa salaam nee na nit jàpp ko mais loolu day nekk sariya lu nit ñi doxal ba pare muy muy ci ña ko gëm ba yawmal qiyaam wuuteeg nga naral keneen ko dul yonent saa salaam wala ngay seedeel lu wuuteeg yeneen saa salaam waaw waaw kay fa inna mafsadatuhuma ndax di seedeel wala di toxalal naan yeneen saasam seede naan yeneen saasam moom wala ngay nettale ci moom loo xamante ne lu dëgg hmm? fa inna mafsadatuhuma qasira laysat amma mu ne bu dee keneen koo xam ne du yeneen saasam moom li tax bu yeneen saasam dina garaaw mooy sariya lay doon alors que koo nettali keneen mooy ak nettal mooy moom yàqute ya muy yàqu loolu lu am na fu mu yem alors que ren saa salaam mooy lii sariya la moom lañu boroom bi wax moom lañu boroom bi royloo mais yow imaginer bi ñu wax ci moom loo xam ne du dugg mais bu dee keneen la mooy ñi ko gëm rek wax waaw diine ji fii amul kenn koo xam ne dañ laa topp comme ni ñu topp ren saa salaam amul waaw. loo baax baax baax am na ñoo xam ne ànd nañoo moom am na ñoo xam ne ànd nañoo moom maanaam ay jullit lañ. waxuma yéeféer ñu nekk ay jullit kenn kese lañ toppandoo ñoom ñëpp moo yoneen saa salam waaw képp kenn ku nekk am na ñoo xam ne ànd nañoo moo am nañu ànduloo ñoom kon xam nga ñaar yooyu wute na loolu la lay wax ne la nag kon nag loolu ngay xam ne yàqute koy waxal yoneen saa salam wala di ko seeree lu du dëgg ni mu garaawee waaw alors que wax keneen lu du dëgg garaaw na waaye amul effet wu waxal yoneen saa salam lu dëgg ndax moom loolu sariya lay léegi nag mu ne wa hadha alladhi dhakarahu haa'ulaa'i al-a'imma da'if mu ne waaye nag imaam yi li ñu wax imaam Ahmad imaam euh, al-Humaydi imaam as-Sayrafi ñoom imaam yi nag li ñu wax dafa wéradi mooy dëgërul muxaalifun dafa wuteeg lil qawaa'id ash-shar'iyya ash-shar'iyya mooy li nga xam ne borom illaa man taaba yooyu ba mu def ci tuub wa amila amalan saalihan yooyu ñuy gis alxuraan ak yu mel noonu loolu dafa wuteeg lii mooy nan lañ ma wax nit bu defee bàkkaar bàkkaar boo xam ne moom bu ci tuubee dañ koy jàppe comme laata muy muy tuub loolu loolu loolu dëgërul dafa wuteeg li nga xam ne mooy tekk sariya yi mu ne wal muxtaar li nga xam ne moom lañ tànn mooy alqata bi sihhati tawbati fii hada mooy dogu ko ne képp koo xam ne mas ngaa wax yoon saa sam lu amul waaye nag nga tuub tuub goo xam ne gu sell la bu baax la lool dañuy dogu ne waa ji tuub na ci loolee wa qabul riwaayaati ba'daha ginnaaw gi nag ñuy nangu ay riwaayam ba mu tuubee tuub bu sell ila saxat léem daal dinay wér tawbatuhu ak tuub bi shuruutiha al-ma'ruufa ci shartu tuub yi nga xam ne yu ñu xam la waaw mu ne wahiya mooy al iqnaa'u anil ma'siya mooy simpee ba set wecc ci bàkkaar boobee wan na waaye di am li nga xamante ne mooy ak rëccu ah ala fi'liha ci le mu doon def bàkkaar boobee wal azm waaye daal di dogu ala an laa ya'uda ilayha te du loolu dellooti ci bàkkaar boobu fa hada lii huwa al jaari ala qawaa'id shar lii mooy daw ci ci ci eh, ponk sharia yëpp noonu la waqad ajma'u te boroom xam-xam yi daal di nañuy dëppoo ala sihhati ci wérug riwaayati man kaana kaafira fa aslam waaw mu ne ne lii di di ñu wane li ma wax. mooy borom xam-xam yi dëppoo nañ que ki nga xamante ne daan woon yéeféer daal di tuub moom bu nekkalee ci leen saa dañ koy naw waaw mu ne même bu dee yéeféer la woon mu ne wa aktaru saxaaba mais lu ëpp saxaaba yi kaanu bi xaaral mais lii dañ naroon mooy yéeféer la ñu après ñu tuub est ce dañu ne non non yéeféer moom. <laughs> ay yéefar la ñu woon kon nag tuub nañu waaye kon lépp lu ñu nettali fii Seydina Omar bu nettalee duñ ko jàpp parce que moom yéefar la woon quoi <laughs> waaw non loolu moom mu ne kenn waxul lool ñépp dëppoo nañu li nangu seen seen seen seen ah. waaw wa ajma'u te dëppoo nañu ala qabuli shahadati nangu lépp loo xam ne seedeem la bu muy seede nit koo kee wala farqa amul nag diggante bayna shahadati wa riwaayati mu ne li nga xam ne moom la. al imaam as-Sayrafi waxoon sànq mu ne loolu daa amul mooy digge def benn teqantal diggante seede ak toxal euh, ay ay ay ay ay ay ay njàngale ay xadiis ak yooyu di di di waaw mu ne wallahu taala alam waaw waaw mu ne loolu nag boroom bi moo gën a xam <laughs> léegi bon imaam Nawawi rahimahullah euh, gis nga moom li nga xam ne noonu la def bon am na nag ñoo xam ne euh, dañoo ñëw mais bon euh, moom loolu mu dàq nag loolu sax moo gën a dëgër quoi <laughs> waaw que ñoom ngir wane rek waxal yonent bi alayhi salaatu salaam lu amul ni mu garaawe daa am ñoo xam ne dañoo euh, dogu ne li ñoom imaam Ahmad wax moo gën a dëgër waaw ku mel ne ñoom imaamu Suyuti ci alfiya bi naan wal wadu fi targhib al ibtida'i jawazahu muxaalifu lijmaa'i wa jazama shaykhu abu muhammadi bi kufrihi bi wad'ihi in yaqsidi wa gaalibul mawduu'i mimmaa ikhtalaqa waadi'uhu wa ba'duhum qad lafaqa kalaama ba'dal hukamaa wa minhumaa wuquu'uhu min ghayri qasdin wa hawmaa wa fii kitaabi léegi bala ñu àgg foofu <laughs> waaw mu ne wal loolu waxoon nañ ko mooy jaay yooyu ñoo nga xam ne dañoo feebar quoi waaw waaw euh, euh, euh, mooy nar di waajal di di di nar di indi li nga xamante ni nii mooy ay ay wax fi targhib bi ci di xeman loo nit ñi ci lu baax nee nañ zub ci daa ki nga xam ne nitu bidaa la moom jawazahu nee na loolu nee bu mën a nekk la muxaaliful ijmaa loolu nag daa li nga xamante ne mooy ijmaawu euh, euh, boroom xam-xam yi ku loolu nag moom euh, du du du du du wax ju dëgër quoi waaw loolu du wax ju dëgër waaw loolu moom du wax ju dëgër goo xam ne ko kenn jàpp la waaw léegi kii Euh, léegi mu muy nettali euh, moom al imaamu euh, al al kii imaamu Suyuti wuute yooyu nga xam ne moo am mooy lii imaamu Nawawi di wax nga xamante ne nii ñoom dañoo dafa da da dafa wuute li ñoom imaamu Ahmad ibn Hanbal daal di wax waaw. que ne loolu kon kan du ko kan du ko kan du ko bu tuuti eh, duñ ko nangu loolu amul. mu ne waman yatub imaam An-Nawawi di ko nekk non imaam al al al Haafiz As-Suyuuti mooy buntu bi mu def eh, ci wàllu mawdu' baabu mooy man mooy bi nga xam ne ci kii bi man tuqbalu riwaayatuhu wa man turad léegi nag muy wax ñii mu ne wa man yatub an fisqihi falyuqbali aw kadibil hadiisi fabnul hanbali wa sayrafiyyu wal humaydiyyu abaw qabuluhu mu'abbadan thumma na'aw an kulli ma min qabli dhaa rawaahu wa nawawiyu kulla daa aba kulla daa abaahu wa maa ra'aahu al-awwaluuna arjahu daliluhu fi sharhinaa muwaddahu wa man faama anhu yurwa fal-asah léegi mooy na ñem dale loolu lañ soxla mu ne wa man yatub an fisqihi képp koo xam ne dafa tuub ci ak fisqam mooy nekkoon kàccoor fal yuqbali nañ ko nangu aw kadibin wala koo xam ne daa nar aw kadibil xadiis yi koo xam ne day nar ci daa masa nar ci xadiis am mu ne fa Ibnul Hanbali imaam imaam Ahmad wa Sayrafi Abu Bakr gis nañ ko sànq wal Humaydi sëriñ imaamul Buxaari ànd noo imaamul ah moom mooy li imaam an-Nawawi nettal léegi lay wax. mu ne ñoom ñii abaw dañoo bañ ne kooku moom lu mu mën di deme tuub na tuub bu rafet ak dara dañ ko koy bàyyee mais kenn du ko naw. qabuluhu abaw bañ nañ qabuluhu di nangu li nga xamante ni mooy lu waaji riwaayaat mu ab badan ba faw jeex na waaw summa ginnaaw gi na aw ñu sori an kulli ma min qabla eh? zaara waaw lépp loo xam ne daal woon na koy solo lu jiitu woon mu ne ñoom ñi nag ñu wax wan Nawawi al imaam Nawawi kulla za aba lii lépp da koo teg ne lii nii dëgër waaw moom la waxam léegi ci Minhaj nga ni ko leerale foofu mu ne nag imaamu euh, Suyuti moom ànd ak ñële <laughs> ne wama ra'aahu al-awwaluuna arjah li nga xamante ni mooy ñi njëkk wax ñoom imaamu Ahmad loolu moo gën a wér waaw daliluhu kanta tegtalam fii sharhina ca sunu shara ba nga xam ne def nañ ko mu waddaxu leeral nañ ko fa mu leer nañ laa wax <laughs> kenn du ko nangu waaju <laughs> ko kenn du ko nangul waaw mooy eh, amaana nag boo xoolee côté li imaamu Nawawi wax côté yéeféer boo xam ne ki yéeféer la du tuub waaye ñu mu dëggal te yéeféer a gën garaaw lépp moo taxoon sànq maanaam ki naral yonent saa salaam jullit la kenn du àtte ne kooku yéeféer la lu dul da koo dagal waaw alors que yéeféer moom amul ay bon yéefir bu deewee noonu day dugg sawara soo xam ne kenn mënu ko faa génne gis nga différence léegi yow xële ne la moom bu tuubee garaawul alors que ndax al islam yajubu ma kaana qabla li euh, ñëwee fii ci jàkka ji di tuub <laughs> muy Medina gii ñuy jàkka yoonu saa sam ni ñëw yeneen saa sam ne ko yaa Amr yow Amr xanaa xamoon ne l'islam day dindi diw mabb bépp bàkkaar boo xam ne jiitu woon na ko ñu ne waa kooku moo léegi mu moom mu nekk jullit lay nettaleem ñu koy jàpp ki nekkoon jullit def lu gina a mooy garaaw ak kéefër moom mu tuub tuub bu sell ngeen kenn du ko jàpp côté boobu nagu ko jaa Imaam An-Nawawi côté waxam ne eh, li mu wax ne mën nañu ko déggee que ne mu ndax wax loolu Yonent saa salaam moo garaaw voilà. moo garaaw quoi waaw moo tax loolu ñu Ahmad wax ci côté boobu mooy féete kaw quoi rahmatullahi alal al-jami' waaw comme ça ñu mën a bàyyi neen a di woyofal yooyu waxul imaam Nawawi waxul bukk nañ ko woyofal eh déggoo liñ ci wax non mais mooy suñu doomi jamono nit ñi mel noonu ak ñëpp sax avant suñu jamono ñi ñu xam ne waxal yoneen saa salaam na nga seet li ngay wax bala nga ne yoneen saa salaam nee waaw. léegi nag hmm? euh, euh, leneen li bon gisoon nañ ko euh, <laughs> li nga xamante ne bon waxoon nañ ko feneen ko waaw li nga xam ne moom la naan as-salisa annahu la farqa fi tahrim al-kadhib alayhi salaam baynama kaana fi al-ahkaam wa maa laa hukma fiihi kat-targhiib wat-tarhiib wal mawaa'id wa ghayri dhaalika fa kulluhu haram min akbar al-kabaa'ir wa aqbah al-qabaa'ih bi ijmaa' al-muslimiin alladhiina i'tadd bihim fil iimaan waaw mu ne Kanta te amul benn différence entre waxal yeneen saa sàn lu amul ci loo xam ne ay àtte la wala loo xam ne dooy àtte comme yi xemmemloo ak yi tiitloo ak wala yi nga xam ne ay. Euh, mawaa'id la mooy ay waaraatee yu tooyal xol loolu lépp ci yem loolu lépp a ci yeneen saa xam dafa xaraam bokk ci kabira yi gën a mag bokk yi gën a bon yu ci ki mën a def ci loo xam ne ijmaa'ul muslimiin boroom xam-xam yi nga xam dañuy sukkandikoo ci ñoom waaw mu ne wuuteeg karaam yi loolu gisoon nañ ko mooy mbooloo moom nga xam ne ay caaxaan lañu naan bu dee wàll yi xemeem loo ak liy loo loolu man nga ko cee def. mu ne wa taaba'ahum ala hada kathirun min al-jahl alladhina yansubuna yansubuna anfusahum ila az-zuhd aw yansubuhum al-jahlatu al-jahlatu mithlahum <laughs> mu ne mu topp ci nag loolee ñu bari xam ne mooy bokk ay karaam yi nañ ci waa ahlu sunna lañ bokk waaye seen ñàkk a xam dara ñu leen di ñoom ñuy samb seen bopp di askanel seen bopp ci dañoo dëddu àddina ah, waaye ah, ah, <laughs> ñi nga xam ne wala boog ñi xamul dara ni ñoom ñoo leen di askane leen ñii dañoo dégg dëddu àddina waaw waaw mu ne loolu moom seen subha gi li lënt ci ñoom te loolu gisoo lii nii waxoon nañu mooy man kadaba mi mutaammidan li yudilla bihi falyatabawwa maq'adahu képp ku ma naral bëgg ci sànk nit ñi na waajal euh, bang ba muy dëju biir safara waaw wa za'ama ba'duhum anna hadha kadibun lahu alayhi salaam la kadibun alayhi moom lañ doon wax waxoon nañ ko lool <laughs> kene lii du euh, naral ko moom yoneen saa salaam waral ko waaye dama koo naral ngir affaire am baax <laughs> waaw <laughs> euh, waxoon nañ la yokk boobu daa amul sax ci xadis bi voilà li yudilla bihi naas loolu dëgërul imaam al-Haafiz na Hajar leeroon na ko waaw waaw loolu ama am solo la wallahu taala euh, léegi ahlam waaw moo tax mu wax leneen loo xam ne fii léegi day am lu mu ne yaxrumu riwaayatu xadiis al-mawdu ala man arafa kawnu mawdu'an aw ghalaba ala dhannihi wad'an fa man rawaa xadiisan alima aw dhanna wad'ahu wa lam yubayyin xaala riwaayatihi riwaayatihi wad'ahu fa huwa daaxilun fi haadha al-wa'iid mu ne nag day xaraam nit ki di nettali xadiis boo xam ne dañ koo fomante dañ koo créé lii tuut ma fàtte ko tëj bunt bi alhamdulilah jazallahu al imam an-Nawawi mooy eh, nga ñëw nettali loo xam ne xadiis la boo xam ne dañ koo créé dañ koo fomante de toute pièce du dëgg nga xam ne moo xam ne lii dañ koo créé wala boog mu ëpp ci njoortam que ne dañ koo créé amoo droit di ko nettali képp koo xam ne nettali na xadiis boo xam ne xam na wala li ëpp ci njortam dana lii dañ koo fomenter dañ koo créer dañ koo sos képp ku ko nettali te xanaa nga leeral ne ah hadis bii nag yeneen sansal masu ko wax voilà gaa yi koy wax siiw na nag waaye du dëgg tukkeewul ci moom leeraloo lool kooku na la leer na yow dugg nga ci lii nga xamante ni mooy tëkk gu rëy gi yeneen saa salaam wax ne man kazaba alayya muta'ammida waaw ak man haddatha anni xasuñu hadis bi bi xadis yara annahu kadib fa huwa ahadul kaadibi voilà dugg nga ci tëkk yooyu yëpp waaw moo tax mu ne te lii li koy tegtal wa yadullu alayhi aydan al xadis saabiq man xaddasa anni bi xadisin yura wala yara annahu kadib fa huwa ahadul kaadibi te loolu li koy tegtal mooy nga joor nga xam wala nga njortu ko ne du dëgg nga koy nettali te leeraloo lool yow xadis bii mooy wane ne yow képp ku ma nettalil xadis xam wala mu njort ne lii nii nar la mu koy nettali ko bokk na ci ñaari kàccikat yi mooy ñaareel bi wala bokk ci kàccikat yi waaw moo tax mu ne wali hada lii moo tax qaala al ulama boroom xam-xam yi ne yanbaghi li man arada riwayat hadith ku bëgg nettali hadith di ko toxal ci càllale yi di ko nettali aw zikru wala sax ngay tudd boo jaarul ci càllale yi ba ci hadith bi nga tudd ko noonu am yanzura mu xool nga xool de li muy nettali waaw lii moom ñun lay wax waaw bëgg rek nekk def waxtaan walla di ay xalis yu impersonnel rek waaw bala ngaa nekk ci rajo bi oustaz bi gaay di la kii nangam ak nangam na seet lan ngay wax laa wax fa in kaana saxiixan bu dee lu wér la aw xasanan wala loo xam ne lu baax la qaala mu ne qaala rasulullah bu boobaa na ne yonent sallallahu alayhi wasallam nee na kaza lii wëg lii aw faalo wala def na lii aw naxwa dalik wala min siyaxil jazm ci nga xam ne day dogu ne wax na lii wa in kaana da'ifan fala yaqul bu dee nag xadis la boo xam ne yurul bu mu ne qaala rek aw fa'ala aw amara bu mu wax yoneen saa sam nee na wala def na wala dig na ne aw naha wala tere na wa shibhu dhalika yu mel nii min siyaghil jazm yi nga xam ne day wane ne yow da ngay dogo ci mbir mu ne yoneen saa sam wax na loo xam ne yow wirul mu ne kon looy wax mu ne bal bu boobaa yaqulu danaan ruya waaw mooy siratul jazm <laughs> non kii boobu majhul ah ruwiya anhu ah sooxal nañ de nee nañu de loolu laa boroom xam-xam léeg-léeg muy bind téere nga fekk ni muy waxe ngay xam ne kii xadiis bi dëgëruloo ruwiya solo nees de nee nañu de kalaal yi di ah anhu di ko jële ci yeneen saasam aw jaa anhu a ah dikk na de ñu nee nañ yeneen saasam de dikk na kalaal yi aw yurwa wala boog ñu ngay nettali aw yuzkar wala ñu ngay tudd aw yuxka wala ñu ngay tudd ñu ngay nettali ñu ngay riwaaya di toxal aw yuqaalu wala a ah, ñu nga naan aw balaganaa ah ñu wa ma asbahu yu voilà mooy bul wax benn expression buy wane da dangaa bëgg na leen saasam nee na bu dee ne mbir mi wérul voilà wallahu subhanahu wa taala alam waaw ah, mu ne borom bi nag tabaraka wa taala moom mooy ki xam allahu akbar waaw <laughs> ah, kon nag mu ngi noonu wallahu taala alam wa jazallahu anna al imam an-Nawawi lii mu ngi ko indi bi nga xam ne ci lay sara hadis bi nga wax sànq